Abdul Ghani ibn Abdil Wahid ibn Ali ibn Surur al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Umdatul Ahkam min kalaami xayril anaam alayhi salaatu wa salaam fi kitaabi salaa baabu salaatil istisqaa an abdillahi bni zayd bni caasimin almaaziniyi radia allahu anhu annahu qaal xaraja annabiyu sala allahu alayhi wasallama yastasqi fatawajjaha ila alqiblati yadcu wa xawwala ridaahu summa sallaa rakcatayni jahara fihima bilqiraa'a wa fi lafd ila almusalla kon alimaam abdul ghani ibnu abdilwaxidi raximahu llahu taala muy wax ba léegi ci téereb julli bi nga xamante ne nii bunt bi nga xamante ne bunt bu bees di bunt bi nga xam ne mooy ñaar fukkeelu bunt ak juróom-ñeent di ci version yi ñu yor mooy baab bunt numéro 29 mu ne baabu salaati l istisqa baabu buntu salaati julli al istisqa mooy <clears throat> baaw naan moom lañu xamee ci wolof baaw naan mooy sàkku borom bi tabaaraka wa taala mu taw kon nag mu ci indi xadiis bi njëkk bi mu indi ci <clears throat> bunt bi te sax ci buntu bi moom dong la ciy indi mooy xadiis la boo xam ne ñoo ñaari xadiis la ciy indi bokk bii mooy bi njëkk bi muy 156 muy xadiisu 156 di téeméer bi ak juróom fukk ak juróom benn mu ne kon an abdillahi mu ngi koy jële ci abdillah ibn zeydin di doomi zeyd ibn aasim zeyd boobu di doomi aasim almaazini bokkoon ci waa banu maazin ci ma ahlul madina nga xamante ne ni seen maam moo tuddoon ci seen maam yi ku tuddoon maazin rahimahullah wa radiya anhu annahu moom de nee na xaraja nabi mu ne xaraja génn na annabiyu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yastasqi di sàkku boromam ngir mu taw di sàkku taw ci boromam fatawajjaha mooy di baaw naan fatawajjaha mu daldi di jublu ilal qiblati yad'u mu daldi jublu qibla bi yad'u muy ñaan waxawala mu daldi di ja mu daal di eh, mu daal di jàwwalle ridaahu mooy li nga xamante ni mooy làmbaayu kawam voilà mooy mu jël côté bi waroon nekk fii mu def ko bi newoon côté bii mu def ko beneen côté mooy wax waxa wala ridaa summa ginnaaw gi sallaamu julli rak'atayni ñaari rakka jahara fiihima ci wamu wax ci biral ci ca ñaari rakka ya bil qiraa ca njàng ma mu ne wa fii lafdu al imaam al maqdisi rahimahullah wa euh, mu ne wa fii lafz am na ci benn kàddu ci xadiis bi nii dane ilal musalla mooy xaraja nabiyu sallallahu alayhi wa sallam yastasqi wala yastasqi ilal musalla moo yonent mi dafa génn dem fa ñuy jullee jullikaay ba kon ñu xam ne foofu la bokkul ak jàkka ji mooy ab bërëb la bu yaatu la woon boo xam ne fa lañ doon jullee julli jii de kon nag mu ngi noonu ne al imaamu Abdul ibnu Abdil almaqdisiyu raximahullahu taala mu wax ci xadis bi ci tegu di xadis téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar muy xadis numéro 157 mu ne wa an anas bni maalik radiyallahu anhu annahu anna rajulan daxala almasjid anna rajulan daxala almasjida yowma aljumuati min baabin kaana naxwa daari alqadaa wa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaa'imun yaxtub fastaqbala rasula allahi sala allahu alayhi wasallama qaa'ima summa qaal yaa rasula allah sala allahu alayhi wasallam halakati lamwaalu wanqata'ati subul fad'u allaha yughithna qaal farafa'a rasulu allahi sala allahu alayhi wasallama yadayhi summa qaal allahumma aghithna allahumma aghithna allahumma aghithna qaala anas radiyallahu anhu falaa wallah maa naraa fi samaa'i min saxaabin wala qaza'a wamaa baynanaa wa bayna sal'in min baytin wala daar qaal fatala'at min waraa'ihi saxaabatun mithlu turs falammaa tawassatat as-samaa' intasharat summa amtarat qaal falaa wallahi maa ra'ayna ash-shamsa sabta qaal summa daxala rajulun min daalika al-baabi fi al-jumu'ati al-muqbila wa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam qaa'imun yaxtub fastaqbalahu qaa'iman faqaal yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam halakati al-amwaalu wa inqata'ati as-subul fad'u allaha yumsikuha 'anna qaal farafa'a rasuulu llahi sallallahu alayhi wa sallam yadayhi thumma qaal allahumma hawaalaynaa wa laa 'alaynaa allahumma 'alal aakaami wad-diraabi wa butuunil awdiyati wa manaabiti ash-shajar qaal fa aqlacat wa xarajnaa namshi fi shams qaala sharik rahimahullah fa sa'altu anas bna malik radiyallahu ta'ala anhu ahuwa ar-rajulu al-awwal qaal radiyallahu anhu laa adri qaala al-musannif rahimahullah ad-diraab aljibaalu sigar kon lii mooy xadis bi gis nga ni mu guddee lii mooy ñaareelu xadis bi ba bu ci mujj ci bunt bi kon al imaamu abdul ghani ibnu abdil waahid almaqdisi rahimahullahu taala mu ne wa an anas xadis bi mu koy jële ci saxaaba bi nga xam ne mooy seydina anas ibn malik di doomi Malik radiyallahu taala anhu anna rajula kene daa am benn góor boo xam ne daxalal masjida dafa dugg jàkk ji waxoon nañ la buñ nee jàkk ji nii moom mooy jàkkaay yonent bi salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi ban bis mu ne yawmal jumu'ati bésub àjjuma la woon nag ci la waa ji daal di agsi dugg si mim ba ci buntu boo ci benn bunt boo xam ne kaana nekkoon na mooy ci bunt jàkk yi bi yooyu daa bunt yu bari bii nag jàkk ji moom bunt bi mu duggee mooy bunt ba nga xam ne bunt boo xam ne min baabin ci bunt boo xam ne kaana jamono yooya mu ngi féetewu mu ngi nekkoon nax nahwa daaril qada fa nga xam ne mooy buntu ba nga xamante ne moom la ñuy tudde daarul qada mooy këruk fayda voilà loolu nag li tax tudde ko loolu euh, ki nga xamante ne nii euh, mooy euh, li tax mooy këne Seydina Omar moo ko moomoon voilà kër Seydina Omar la loolu mooy li gën a am na sax ci riwaaya yi nga xamante ne nii riwaaya yu yu yu umdatul yi am na ci yoo xamante ne nii dañu ne musannif bi di al imaam eh, Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al Maqdisi rahimahullahu taala moom ci boppam dafa eh, dafa leeral affaire bii voilà dafa leeral ne am na ci riwaaya yoo xam ne mooy man bi ma ci yor version euh, umdatul ahkam bi ma yor lenn kese la leeral ci baat yi nga xam ne moom la ñu gis mooy al-ziraab comme ni ñu ko gisee voilà mais am na ci yeneen yoo xamante ne moom ci boppam moom al al nu mu tudd al imaam foofu dañu ne ginnaaw bi waxee ne moom al al ziraabu mooy al jibaalu mu ne wal akaamu jam'u kama wa hiya a'la min ar-rabiya wa duna al-hadba wa daaru al-qada daaru umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu summiyat bi dhalika li annaha bi'at fi qada'i daynihi kon loolu noonu mooy am lii nii xam nga lii ma fi wax nii bokkul ak man bi ma ci yor voilà lii beneen la voilà beneen version wu umdatul ahkam moo am lii kanta man bi ma yor téye ko muy bu këyit bi amu ci bu électronique beneen bi boobu moom am na ci nii voilà moolu moo tax <laughs> voilà lool lu am solo la te comme ni mu ko waxee nii moom kon ñu ngi woon ci daarul qada voilà loolu la mooy bon xam nga ne affaire bi moom du chara moo ñu tax a waaye yu mel nii comme ay baat la yoo xamante ne mënoo ñëw rek ne daarul qada waaye kër fay ga wala loolu après après mu daal di jeex non mooy daa am lu ko waral ah. mooy daarul qada këru Seydina Omar la woon radiyallahu anhu comme li mu waxe ci yeneen version yi këne dañ koo jaay kër la goo xam ne ndax Seydina Omar radiyallahu anhu miy waaj a àddina dafa waxoon ne sayyidatuna sayyidatu Hafsa ak Seydina Omar euh, Seydina Abdallah ibnu Omar frère ni leen na ngeen jaay comme daa amoon ay ay bor voilà mooy nekk président voilà daa jiite mais teewul da doon am ay bor loolu mooy xam nga ne mos foofu caisse noire amu fa voilà wal iyaadu billah <laughs> voilà moom dafa amoon ay bor mu ne leen nag léegi ni ngeen di def sama kër gee ngeen may jaayal ngeen ngeen jaay ko fay ci samay bor voilà léegi nag bi ñu ko jaayee jaay ko ki ko jëndoon mooy Seydina Muawiya radiyallahu taala anhu wa arda ginnaaw gi kër ga jàll ca Marwan ak yooyu léegi Marwan comme que fala ne woon ne woon gouverneur u Médina ak yooyu fa la ne woon doon àtteeg yooyu moo tax ñenn ñi naan daarul qada foofu mooy kërug imaara gi kërug njiit gi ndax jiite ka jiite woon fa doon ne loolu moo tax ñenn ñi ne ñoo loolu njuumte la ku mel na al imaam al xaafiz ibn hajar rahimahullah bi mu waxee comme li al imaam al maqdisi wax dañu liiroon ko sànq ci yeneen version yi que ne loolu mooy kërug Seydina Omar la woon daaru Omar Umar ibn al-Khattab la woon summiyat bi daalika dañ ko koo tudde ndax dañ koo jaayoon ca ñuy fay ay borom voilà moo tax ñu tudd ko daarul qada léegi nag mu ne bon ñeneen ñi nga xam ne ñoom dañu ne non daarul qada dara mooy kërub jiit gi ndax jiit ga fa la dëkkoon ñu ne waaw bu dee ne dafa continuer ba Marwaan moomoon ko ba te moo ne woon gouverneur u Médina après foofu mu fa doon àttee peut-être tamit ñooñu manuñ ne dañoo juum waaye daal mooy daaru qada daarul qada nga xam ne daal moo doon kërub Seydina Omar radiyallahu anhu bi nga xam ne daa jege woon foofu mooy kër euh, euh, euh, jàkka ji mais ba muy génn àddina dafa waxoon ñu jaay ko ngir fayay borom wallahu taala kon nag mu ne Seydina Omar mu ne waa ji nag waa ji dugg si fekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam di xutba àjjuma kooku noonu daa fekk moom ci bunt boobu la jaare voilà waa jooju anna rajulan daxala al masjida yawmal jumu'a kene daa benn góor boo xam ne dafa dugg ci jàkka ji bésub ajjuma mim baabin ci buntu boo xam ne kaana nekkoon na naxwa fa féete fa wetu fa nga xam ne fa la féete daaril qada kërug ah, fay ga kon gis nañ kon lu tax wa rasulullah te xaalu ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam keroog qaa'imun dafa taxawoon yaxtubu doon xutba fastaqbala waa ji daal di jublu rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaa'iman te ba muy jublu ndawal yàlla li alayhi salaatu wa salaam qaa'iman waaja mu nga taxaw xul dafa dugg rek ci buntu bi taxaw fekk ñépp a ngi ne teg ñiy toog yonent bi saa saa di xutba moom mu taxaw summa qaala mu ne yaa rasulallah interpellé yonent bi saa salaam mu ngi xutba voilà waa ji ko <laughs> ne ko eh yow dawal yàlla li halakatil amwaalu oh halakati daal dinay alku am amwaalu suñu alal yi oh oh mooy suñu gëléem yeeg suñu jur ji alku nañu wan qataati subul te gis nga suñu yoon yi dog na mooy mënatuñ cee dem ndax amatuñu gëléem yiñ ci yéeg di ci dem loof nañu loolu ci tekki la dañoo loof ba mënatuñoo jël gëléem yi di woyaaseeti te tamit amul buñ demee amul benn lu ñuy lu caawa mu ñuy lekk ak yooyu ndax affaire bi bekkoor bi waaye taw bi dafa gëj a ñëw ba affaire bi ñàng na daal yonent bi alayhi salaatu wa salaam ah wan qataati subul ah, suñu yoon yi dog na de doon yépp dog na mooy affaire yi daal fii mu ne daal dara doxatul voilà léegi nag daal man li ma lay ñaan ah fadullah waay waay ñaanal ñu sa borom tabaraka wa taala yuris na mu daal di ñuy mu daal di ñuy eh, secourir daal voilà mu daal di ñuy wallu nañu suñu borom wallu ëndil ñu ndox moo xam ne moo ñuy wallu mooy mooy bi nga xamante ne nii dañuy wallu léegi qaala saydina anas radiyallahu taala anhu wa arda mu ne farafa ca saase yonent way saa saam new yow mooy xutba nga non <laughs> way nga may dagg non non non <laughs> waa ji wax lool farafa mu yëkkati loxoom ci saase ah farafa rasulullahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam yëkkati ay lo ah yadayhi ñaari loxoom ya summa qaala ginnaaw gi mu def mu mu ne mooy muy ñaan ne allahumma e yow sama borom aghithna yal na nga ñu wallu yal na nga ñu tawal taw boo xam ne day ñëw wallu nit ñi wallu jaam yi allahumma aghithna waxaat ko ñaari yoon allahumma yow e sama borom aghithna yal na nga ñu tawal taw boo xam ne taw ndimbalu wallu lay doon wala buy sukuri jaam yi allahumma aghithna e yow suñu borom tabaaraka wa taala yàlla na nga ñu sottil taw boo xam ne dañuy wallu dañuy génne ci problème yuñ ne qaala anas seydina anas radiyallahu anhu mu ne falaa wallah mu ne falaa diit wallahi waat naa ko ci yàlla tabaraka wa taala waat ko ci yàlla ne maa naraa gisuñu woon keroog fi samaa i ci asamaan si min sahaabin ci benn niir bu niir yu dajaloo wala xasan du càggante ne ay niir yu tasaaroo gisuñu ci woon dara benn niir benn nuage moo ci amul mooy niir yi nga xam ne ñoo yu mousson yi indi taw gisuñu ci woon dara du yu dajaloo du yu tasaaroo wamaa bay na naa wamaa bay na naa te nekkul woon suñu diggante wa bay na salin ak diggante montagne bi ne woon foofu am na salan benn montagne la bu ne woon ci biti Medina noonu le min baytin amul woon benn kër bu doxoon suñu digganteeg montagne boobu diggante jàkka yi yonent bale saab-saab ak salan foofale léegi nag xaala seydina anas nee ca saase ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñaanee ñaan gi fa talaat mu daal di commencé fenk na génn mi waraa i ca gannaaw montagne ba rek dañu jekki rek bam ñaanee noonu rek ko ñu commencé rek affaire yi commencé di ñëw kay di saxaabatun lan moo fenk di agsi ay way ay niir yoo xamante ne nii mislu turs ñu ngi mel ni ab bouclier ndax bari waaye yow di commencer di ñëw bari mel ni loolu nga xamante ne nii sawaay lu ñu teg ngandum bouclier mooy muy aksi di bari li nga xam ne mooy mooy mooy nuages yi falamma tawassatati samaa di nga xam ne nag ci la ñu dajaloo ba ñëw nuages yi bari ba nekk ci digg asamaan si intasharat rek ñu tasaaroo nag fu nekk niir nuages yi fu nekk nag ñu jaar fële ñii jaar fii yii jaar yi fii am amtarat léegi ginnaaw gi nag mu taw xaal Seydina Anas ne radiyallahu anhu fala wallah fala déet wallahi waat nañ ko ci borom bi tabaraka wa taala maara ay na shamsa gisuñu jant bi une semaine une semaine gisuñu jant bi lépp xiin wi fa nekk une semaine muy taw une semaine sabtan voilà xam nga sabtan mooy samedi mooy une semaine voilà li ci jublu qaala nee na sayyidina anas mu radiyallahu taala anhu summa daxala summa ginnaaw gi daxala mu daal di dugg rajulun benn waay min zalikal bi ca bunt boo bale ñu la waxoon sàmm sàmmak ma la waxoon ne waaja ba muy dóor a ñëw fa la jaaroon léegi nag bon am benn waay boo xam ne dafa jaar ca bunt boobu la duggaat fil jumu'atil muqbila ci ajjuma mooy une semaine ajjuma boobu waa ji ñëwoon ñaan muy taw une semaine muy taw asamaan si gisatuñ jant bi lépp dafa nuyaat une semaine lépp di taw sans sans discontinue dara taxawul muy continuer rek di daw léegi nag ba ajjuma ji ñëwaat même position yeneen la saa saa taxawaat di xutba am benn waay fa fa <laughs> benn waay jógewaat ne moom benn waay summa daxala rajul benn waay daal di dugg min zalikal baab te buntu ba waaj a duggoon semaine ba le passé léegi nag ci jóg ajjuma di ñëwaat di dëgmalaat wa rasulullahi ta xaal ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaa'imun mu ngi taxawoon yaxtubu doon xutba léegi nag fastaqbalahu qaa'ima waa ji daal di dëgmal jublu yonent bi alayhi salaatu wassalaam te xaalam moom waa jooju qaa'iman mooy mu ngi taxawoon fa qaala mu ne ya rasulallah yow ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam ah suñu alal ya nag yàqooti nañu de ah suñu jur ja deewati na de suñu bëy ya xar ya géléem yi ñun daal suñu alal yi yàqu na te yemul sax ci yooyu kese fi cette fois bii moom daa yàq suñu alal yépp waa wan qata'ati subul te taw bi daal dinay dog yoon yi mooy bii nii wan qata'ati subul ak bu njëkk bi bokkul bu njëkk yi ak bekkoor a taxoon ba amuñu doolee gëléem yi di dox ñoom itam ñu man ci commerce di mën a am yi nga xam ne moom lañ doon am ci tukki yi doon def daanaka lu ñu war sax mënatul woon a dem te tamit buñ demee caawama la ñuy lekk ki la ñuy lool amatul ndox yu ñuy naan amatul c'est que sauf que bii nii wan xataante subul bii beneen affaire la bii nii mooy taw bee baree baree bare bare bari ba yoon yi ñun mënatuñoo dem ak a dikk walla dog na suñu yoon yi te suñu caawa yi nga xam ne fa lañ doon yóbbu suñu jur ja ñu fay dem di lekk mënatuñ faa dem ndax ndox mi dafa baree baree bari ba kenn mënatu ko génn mooy bu inondation amee ay waame nga xam ne kenn mënu la dem fenn jur ji tëju nag commencé nag di faatu loolu la naan wan xataante subul ah ndox mi nag daal dinay dog suñu yoon yi fadullah kon nag daal man li ma lay ñaan mooy ñaanal woowal sa boroom yum siku haan na mu téye taw bi ci ñun mooy mu arrêté taw bi daal mu taal di koy téye qaala léegi nag Seydina Anas radiyallahu anhu mu ne farafa rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam daal di yëkkati yadayhi ñaari yoxoom summa qaala ginnaaw gi mu ne allahumma muy ñaan boroomam ne allahumma yee sama boroom xawa la wala alayna mooy suñu boroom tabaraka wa taala maa ngi lay ñaan këne kon nag taw bii nii yóbbu ko xawa <laughs> alayna li ñu wër wala yóbbu ko ci li ñu wër wala alaynaa te déet bu ko soot bu ko bu ko defati mu nekk ci suñu kaw mooy suñu kaw mooy lan mu leeral loolu mu leeral ah xawaalaynaa ba fan xam nga wala alaynaa mooy paa ci ñun ci suñu alal yi ak suñu yoon yeeg suñu caawa yeeg yi nga xam ne suñu jur jéeg yooyu dañ koy soxla léegi nag mu leeral xawaalaynaa boobu mooy lan mooy lim ne li ñu wër mu ne allahumma eh, yow suñu borom alal akaami yal na ko def ci li nga xamante ne nii mooy al akaam mooy aakam mooy lan am na ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñu ne mooy ëpp tund rek mooy suuf soo xam ne lu ñu jala jal ba mu kawe kawe kawe kawe am ñu ne noo benn doj la boo xam ne petit bu mooy ab kiila la mooy roche yu ngand yooyu mais bii moo ko ëpp tuuti moo ko ëpp lu toll noonu mu ne nag yàlla yàlla na nga yóbbu mbir yi ca xeer yu mel noonu le wa zirabi mooy montagne yu ndaw yi voilà nga yóbbu ndox yi na dem mooy taw bi na dem ci li nga xamante ne nii mooy ci euh, yi nga xamante ne ñooy montagne yu ndaw yi nga xam ne foofu la kenn dëkku fa mooy ca biti daal nga xam ne kenn daal du fay dëkk voilà mu ngi noonu léegi nag mu ne wal zirabi wa butunil awdiya ak ca biiru xur ya nga xamante ne nii xuru àll bi yóbbul ñu ndox mi foofale biti shajar ak fi nga xamante ne nii ci la saxuwaayu garab yi ndax gag garab yi ci àll beeg yooyu dañoo soxla tamit ndox mi kon nga yóbbul ñu ko foofale xaal léegi nag dinaa Anas nee na ca saase rek fa aqlaat asamaan si mel ni sawaay am xar moo xam ne dañoo teggi der ba mooy affaire bi dem wuññeeku ci saase arrêté taw bi non seulement taw bi arrêté affaire bi yépp daal di asamaan si daal di arrêté taw bi affaire bi weexaat mu mel ni mbir mi doy yow fii affaire bi ba mu mel ni amu fi woon voilà <laughs> mel ni fii ab benn niage newu fi woon quoi taw bi arrêté na affaire bi daal dinay dindi mel ni yére boo xam ne luñ sololoonu yére daal di ko ciy summi léegi nag mu ne wax fa wax waxaraj naa biñ paree julli ñu génn ñu génn namshi di dox fi shamsi ci jant bi fekk jant bi ñëwaan na léegi mooy manuñoo arrêté xam nga ñu vingt minutes yi ndax wax naa la dii dafa gudd léegi tuutee ci des nag xaala mooy fii la xadiis bi yem xaala sharik sharik ne <laughs> bokk ci ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo solo xadiis euh, bi muy Sharik ibn Abdillah ibn Abi Namir al-Qadi moom juge la woon ko quoi rahimahullahu taala moom mu ne moom moo ko jële ci seydina anas radiyallahu anhu bokk na ci ñu ko jële ci moom mu ne fa sa'altu anas na malik ba après nag boo ma laaj seydina anas bi mu ñu nettalee hadis bi radiyallahu anhu ma ne ko waaw mais huwa ar-rajulul awwal ma ne ko mais euh, euh, anas radiyallahu anhu sëriñ bi mais euh, góor gi nga ne woon moom moo ñëwaat beneen ajjuma bi taxawaat ca buntu ba ba waaja taxawoon mais même même personne bi la même nit ki Seydina Anas radiyallahu anhu nee na qaala mu ne ma radiyallahu anhu laa adri non loolu nag leeru ma mooy xaw ma ko quoi loolu man xaw ma ndax est-ce que même personne bi la daal léegi nag léegi fii la xadis bi yam al imaam ibnul Ghani eh, abu <laughs> Abdul Ghani ibnu Abdul Wahid al Maqdisi léegi nag doon leeral benn baat ci baat yi ñu gis léegi mu ne az-ziba az-ziraabu léegi nag moo tax ñu ne qaala al musannif loolu bindumuñu ko ci mais ñoo koy wax ko bu ko defee nga xam ne lii moom moom moo ko wax qaala al musannif